a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu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 kon de moytu di bañ ñu baax ndax loolu la lu tax lu tax wax jooju parce que nga ne ma oh, oh, attention man am naa benn laaj mais wax jooju noonu moom euh, nga xam ne moo nekk ci junnatul murid sëriñ bi daal di koy toxal noonu le ni képp koo xamante ne nii dafa dafa faatu dafa nekk di bañ tasawuf mooy ñu sell ñoo ñële ak yoon woo wële ba dee fekkal ko ci noonu ta ta bilas di jaar yi te te jànjuwul génn ci kooku moom foo jaar ma ne amul dara kooku day faatu ci kaw ay kabaa'ir ta du ko yëg du yëg ne mu ngi ci ci maandu teg borom bi tabaaraka taala bu muy maandu ci mbiram. nee la waaw loolu daa am cosaan mooy hadiisul qudsi bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne boromam nee na man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil képp koo xam ne képp kenn koo xam ne daal dina may loral sama benn waliyu sama benn parandoo mooy bu deewee noo la. kooku moom déclaré naa ko guerre fekk maa daama mu ngi xarek mu ngi koy bañ déclaré na ko guerre fekk mu ngi dund nag borom bi man na koo xéewale mu tuub waaw comme ñoom Abu Sufyan waxoon nañ la ko ñoom Ikrima kenn dalee bi surtout ñi gëmoon jiitu kan moo fi rey ñoom sa waay Wahshi mais Wahshi euh, <laughs> maanaam Abu mais moom ci boppam samay mais nekk na jullit te pourtant moo rey Seydina ah, ah kii Hamza waaw est-ce que woon ak mais noonoo yonent ñëw Badar ah ñu ñëw Badar ñëw ngir xareek moom waaye nag boroom bi da leen a gindi waaw waaw laata ñuy kii waaw Wahsh ibn Harb loolu la kay Abu Sufyan ibn Harb waaye Wahsh ibn Harb tamit noonu la waaw alxabashi léegi euh, mooy loolu la fekk waa ji deewul moo tax mu ne woon bilas bijaar yi mooy mu nekk ci rek di leen bañ te jàjjwul ba faatu fekk ko ci noonu le kooku moom day dee ci loolu kon mooy loolu képp ku ma noonoon sama benn parandoo kooku déclaré naa ko geer imagineel borom bi déclaré la guerre yow deful ci sa xol ak gindeeku ba ni nga deewee noonu foo jëm yow bi nga sonn voilà loolu kese la léegi nag kon sëriñ bi ginnaaw bi mu waxee yooyu yëpp nag léegi nag muy ñëw nag lañ la waxoon ne la tasawuf baat bi fan la jóge duñ ci bañ koy tàmbale duñ ci sonn ndax sëriñ bi dina ko defal boppam léegi nag ci loolu lay ñëw fan la baat bi jóge tasawuf mais fan la jóge mu ne summa ishtiqaaqu kalimati tasawufi ginnaaw gi xar ko xar baatu tasawuf ana fan lañ ko xare fan lañ ko jële muxtalafun fii bi aqwalin tafi dañ cee wute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wute nañ ci de bi aqwaalin ci ay wax yoo xamante ne nii taf yi dina dikk yoo xam ne maa ngi la koy indil du lépp nag parce que ëpp na ay mille wax di dem ay junniy wax di dem léegi nag muy yow di la limal yi nga xam ne ñoo ci gën a siw mu ne fa qiila suffatun wa qiila saffun wa qiila suufun qiila safwun faqfu wa qiila ghayru di wa kullu minhum burhanu mustahsanun indahum aqwaluhum fihi ala alfin tazid ta'daduna laha huna laysa yufid sëriñ bi ne radiyallahu anhu mu ne kon faqiila wax yi nee na maa mu ngi dikk maa ngi ko koy indil yi ci gin a siiw faqiila am nañu ne mu ngi jóge ci suffa suffa nga ne lan mooy suffa yow dafa mel ni mas fi dégg fan yee ngay wax suffa man la laa doon wax ba wax yow da ngay si waral di topp di bàyyi xel dëgg wax naa ko fi wax naa fi suffa ba ne woon dinañ ci ñëw bu ñëwee ci baatu tasawuf fan la jóge bu ko sëriñ bi tudd dinañ ci ñëw wala fàtte nga ko baal mu dimbali la nga ne ah ma xam ko nga ne la waaye ahlu sufa nga doon wax keroog ma ne la waaw kay jazaakallaahu xirsan wa ilma waaw yal na la borom bi yokk xër ci xam-xam may la xam-xam bu leer xam-xamu yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi fa qiila am nañu ne sufa mooy am mbaar la moo xam ne fa la jóge saxaaba yu néew ju doole ji way ñàkk ñi ñoom lañ defaroon benn mbaar benn angaar ci côté jàkkaay ci biir jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne daa dañ koo utaloon boo xam ne lu koy muur la pour taw yeeg yoo yële nit ñi nag way ñàkk ña fa lañ doon daje. waaw nga xam ne amuñu fu ñu ne fa lañ doon nekk léeg-léeg sax am ñoo xam ne Médine lañ dëkk waaye bu leen ay coono loo dalee fa la ñuy nekk ak ña fa woon comme ñoom Seydina Abu Hurayra Seydina Abu Sa'id ci waa Médine la bokk mais des fois mu newoon fa al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum waaw te nekkoon ñoo xamante ne nii dëdd woon àddina lool boroomi jaamu yàlla boroom qurra jàngkati alquran yu mag lañu woon gis nga mbooloo ma ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëloon yónni woon leen ca hadithatu euh, Bi'r Ma'una ca xew-xew boobu la ñuy euh, toppatoo mbirum siira ñoom xam nañu lii may wax muy hadithatu xew-xew Bi'r Ma'una fa nga xam ne fa la ñu raye woon Haraam ibn Milhan nekkoon nijaayu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon ñoom ñoo ñële angaar boo bële ñu doon nekk bi fa def ay xeetu jaamu yàlla dak ñàkk moo taxoon fa lañu doon nekk ah am ñu ne ci foo fële comme ñoom ni ñu meloon dogoo woon ak lépp nekk foo fële nekkoon way ñàkk jullit ñi ba pare nekkoon way jaamukatu yàlla jàngkatu alquran yu mag jaamukatu borom bi tabaraka wa taala te borom bi waxoon na ne woon ahlul quran hum xaasatullahi hum ahlullahi ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu waaw suñu bo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na waa alquran de ñooy waay yàlla yi te ñooñ ñooy ñi borom bi jagoo kon nag ñoo ñële nga xam ne baax na ba alqurra lañ leen doon woowe jàngkat yu mag yi newoon foo fële doon dunde noo xamante ne dund goo xam ne du dund goo goo xam ne ah ku bu ah, bu la woon de du ay miche yu lañ fa doon lekk ak yooyu de ndax ñàkk sax taxoon ñu fa doon ne ñu ne foofee ne comme ñoom ñoom ñu doon dunde looloo tax waa tasawuf ñu daal di leen dëkkale ne yéen daal yéen ak ñoom a mel est-ce que waay googu lañ melole am ñu ne kon baat bi foofu la jóge moom la ne fa la ñu ne suuf fa wax bu njëkk baa waaw am ñu ne mooy baat bi mu ngi jóge ci suffa muy mbaar moo melee waqiila safun beneen wax am ñu ne <coughs> non non baatu tasawuf mu ngi jóge ci safun muy li nga xam ne mooy suuratu safi du xam nga ko ma suuratu safi laa wax <laughs> xam nga ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus du loolu xam nga ko waaw saf mooy sàppe waaw mu ne borom bi li ma wax mooy laaya la mooy laaya kat bi ci suur suuratul safi mooy sàppe inna allaha borom bi yuhibbu dafa sopp alladina ñi nga xam ne na dañuy xare fii sabiili yi ci yoonam di xare ci yoonu toolu xare safanta buñ koy def du nekk xare ku ay deex ku nekk di demee sa xel ay man lu ma man kenn du ma yilif déedéet dañuy nekk seen xol yi dañuy tàppewu nekk benn ñu ran tamit noonuee ka annahum ñu mel ni bu yee bunyaanun ab mur boo xam ne marsuus bu ñu baax bu maçon bu aay daal di defar ba daal di rangale briques yi ñu dal di taqoo ni ñuy nekkee benn noonu la ñuy mel am ñu ne ci loolu la jóge saf mooy li nga xam ne mooy sàppe ndax benn bi nga xam ne moom lañu nekk benn ñoom waaw nga xam ne tout le temps ñooy nekk ci kanam ci lépp seen xol yi sàppe waaw waaw di di nekk ci hadratullah ñoom ñooy nekk tout temps ci kanam waaw di teewlu seen boroom ci jaabu yàlla yi la présence divine di ko yëg nekk ci kanam sàppeendoo nekkandoo benn ndax jikko yu sell yi nga xam ne moom la leen borom bi ràng am ñu ne ci loolu la jóge sax sof waaw waaw wa qiila am ñu ne déet mu ne wa qiila suufun am ñu ne déet baatu tasawuf mu ngi jóge ci suuf nga ne moo waay luy suuf ma ne la suuf mooy leen ma ne ma ne la leen gis nga yaramu te ma naan yaram deru mooy karawu bëy bëy yi xar yi ak yoo yële alxanam ah, yooyu ngay jël ak gëléem yi di ci defar façon yére yu diis yoo yële ah, mooy yére yooyu ñuy sol nga xam ne ci leen la te yére yooyu daa am cosaan amoon na ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo xam ne yooyu lañ doon sol waaw bañ mujj askane la koy way dëddu yàlla yi way dëddu kii yi bokk àddina yi jublu ci seen borom tabaaraka wa taala waaye borom xam-xam yu sell yoo yële ba moo tax xirqatu suufiya dafa siiw waaw am na ñoo xam ne seen tarbiya niñ koy defee niñ lay yare dañ lay summil yére boo xam ne moom lañ sol solal la ko te lool sunna la yonent ba lay saat senaan waaw moo tax keroog kaw kaw bi bi nga xam ne ci la ñëw waxoon nañ ko fi tam ñëwoon ne damay day day ànd ak yonent bi alayhi salaam jihaad ñu néewu songoo après mu ñëw ne lañ jotoon a am mu jox mu commencé am lu mu ci joxe ñu jox ko mu ne man mu ne ku la jox li ñu ne yonent sallallahu alayhi wasallam ko jox mu ñëw ne ko topp ma la woon ngir li ah fii mu génn mu dugg fii génne fii yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko bañ xarewaatee mu ne ko boo dëggoog yàlla bu dëggoog yàlla de yàlla du dëggoog moom ñu songoowaat ak noon yi ñu jàmm ko foofu la ñu ñëw wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne ah mu ñëw ne est-ce que moom la ñu ne waaw mu ne kii dafa dëggoog borom bi mu dëggoog moom yonent bi saa saa bi yéeréem la summi solal ko ko keroog moom la ko sànge moom la ko julle moom la ko pa toppatoo jullee ko suul ko naka noonu sayyidatu doomam Zaynab bi mu génnee àddina yéeréem la jël daal di leen koy daal di koy jox daal di koy solal waaw loolu yépp kon ci yonent bi saa saa la jógee waaw waaw ne bu ngeen kiiwee bu ngeen ko sàngee irsil naha sang leen ko lam waxoon ñoom ummu atiya radiyallahu taala anha wa ardaha kon nañ yem foofu am ñu ne kon lan mu ngi jóge kon ci li nga xamante ne nii mooy yére boo bale di suuf euh, di di suufun am ñu ne kon suuf fa la jóge mooy leen yéreb leen yooyu nga xam ne moom lañ doon sol te muy diis te nekk loo xam ne lu ñu leen xame lan woon yooy dëddu àddina yi wa am ñu ne foofee la jóge bii di ñoo ñu àggale wallahu taala alam wa sallallahu wa